fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin wa an Sahl ibn Sa'd wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala maa ra'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an-naqiyya min hiina bta'athahu allahu ta'aala hattaa qabadahu allah faqiila lahu hal kaana lakum fii ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam manaakhil qaala maa ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam munxulan min hiina bta'athahu allahu ta'ala min hiina bta'athahu allahu ta'ala hatta qabadahu allah faqiila lahu kayfa kuntum ta'kuluuna ash-sha'iira ghayra al-manxuul qaala kunnaa nathanuhu wa nanfukhuhu fa yatiiru maa taara wa maa baqiya sarrayna rawaahu al-Buxaariyu rahimahu llahu taala qawluhu annaqi huwa bifatxi nnuuni wa kasri lqaafi wa tashdiidi lyaa wa huwa alxuwaara wa huwa darmak qawluhu sarraynaa huwa bisaain musallasa summa ra'in mushaddadatin summa yaa'in musannatin min taht summa nuun ay balalnaahu wa ajannaahu kon al imaamul haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñuy indil fii beneen xadiis boo xam ne ci buntu bii ñu nekk ci tool bii ñu nekk. di toolu ñu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna kon ginnaaw bi gisee ci xadis bi ñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu ah kon buntu bi cinquante six wala to garab bi cinquante six di wax ci ngëneelu xiif ak mettitu dund bi ak di doy loolu néew ci lekk ak naan ak solot yi mel noonu ak bàyyi yi nga xam ne ñooy bànneex ci jotaay bii ñu génn nag gisoon nañu xadiis numéro quatre cent quatre-vingt-quinze moom lañ mujj woon a gis mu nekkoon mim na woon wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qaala laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu léegi nag tey ñu war a gis xadiis bi ci tegu comme niñ ko yëgle woon mooy xadiis Sayyidina Sahl ibn Sa'd waaw sànq dama bëggoon <laughs> dem ba as-Sa'idi ji an Abu Sahl <laughs> Sahl an Abi Sahl ibn Sa'd eh, dugaluñ ci as-Sa'idi ji radiyallahu anhuma wa ardaahuma hmm? ñoom radiyallahu anhu kese lañ def waxoon nañ la moom ak bàyyam it ay saxaaba lañ ah Abul Abbaas yi eh, mu ne annahu qaala nee xadiis hmm? numéro quatre cent quatre-vingt-seize mu ne maa raa rasuulullah <coughs> mu ne maa raa masula gis rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an naqiya <coughs> waaw mooy an naqiya mooy li nga xam ne <coughs> imaamu Nawawi mu ne qawluhu an naqiya huwa bi fathi nun waaw mooy nun ba nag na bul wax nubul wax ni na maska kaw wa kasril xaafi na qi nga ne qi boole ci ki bul wax qu bul wax qa wa tasdiiril yaa bi nga def ko shadda waaw mu ne wa huwa alxuwaara <coughs> wa huwa darmak mu ne lool nag boo ko xamul mooy alxuwaara mooluy alxuwaara te mooy ak darmak en loolu lenn rek la mooy fariñ bu weex tàll loo xam ne dañ koo defar bu baax waaw bépp loo xamante ne nii waru nekk deñ na ñu dindi ko ci loolu mooy alxuwaara waaw waaw te loolu mooy ad darmak mooy ad daqiq al abyad waaw mooy farine bi nga xam ne dafa weex tal nga gis ne lii liggéey nañ ko liggéey bu car yoon waaw <laughs> waaw benn leneen luy traversé fa ñu ko jële bu dee ca mboq ma defar nañ ko bu baax fegg nañ ko bu baax a baax a baax waaw loolu mooy at alxuwaara te mooy at darmak wa huwa darmak waaw mooy farine boo xamante ni xam nga ñu lii du ñu def précision yi tellement dañoo miin lu neex <laughs> farine bu weex tàll waaw bu waaw am <laughs> na te loolu li tax ñu naan lu weex tàll mooy ca liggéey ba la mooy dara topp ko lu ci waru la na ànd loolu noonu la euh, Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu ne yonent waay saab saab loolu da koo mësula gis <laughs> waaw an-naqiya ma ra'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-naqiya waaw mësu koo gis waaw min xiina ba nga xamante ne nii ibtaasahu Allah ba ko boroom bi yónnee ba léegi def ko yonent def ko kii yónni ko ci nit ñi rasul hatta qabadahu Allah ba ni ko boroom bi jëlee masu koo gis waaw fa qiila lahu ñu ne ko mais mais hal kaana lakum fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam manaaxil waaw aa mooy nag bu nee la masula gis farine bu weex loolu mooy yow farine bu weex boo ko masula gis mooy kon lañ kay defare masu koo lekk <laughs> loolu la bëgg a <laughs> waaw mooy mburu yu nooy yooyee ñoomin croissant ñoomin vionna vio vienna vien viennoiserie viennoiserie waaw viennoiserie yooyu am mburu mais kebab yu baax yi gaay di defar yu nooy yooyu ñuy defar mu ron ñu defar ak yeneeni xeet ñu nooy nepp yeneen treize ans saabu masu ko dalaa bëgg a wax yow bu dee farine dañ koy defaree masu koo gis kon nan nga may wax naan ko ndax mën na koo lekk te <laughs> gisoon nañ ñu Sayyidatu Aisha doon wax waaw Allahu akbar léegi nag faqiila lahu ne ko waaw mais kon nag yow ah hal kaana lakum fii ahdi rasuulillahi manaaxil waaw mais yaa Sa'd <laughs> wa yaa Sahl boobu mais yéen jamono yeneen tubaab yi sax sax amoon ngeen manaaxil lan ah, mooy ay tami Allahu akbar waaw mooy ay tami la tami tami xam nga tami xam nga tami moom la ñuy defaree moom lañuy ñuy euh, euh, defaree sunguf si ak li nga xamante ne nii mooy farine bi ci lañ koy jaarale ngir affaire bi ngir bees ko ngir man ko teqaleeg la nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy pepp bañ ko jële loolu mais loolu amoon ngeen ko <laughs> Seydina Sahl ne qaala mu ne maa raa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam munxulan min hiina ibta'athahu mu ne ma ne yenent way saa saa masula gis munxulaa tamit tamit moom yenent way saa saa masu koo gis <laughs> waaw yii yëpp xam nga lu la ci wëgga <laughs> mooy ku gëstu tamit bàyyi saa yi nan ngay la ñu koy lekk <laughs> mooy leneen li mooy en fait da leen doon tontu boo xam ne yow euh, euh, euh, xam nga xam nga ñun léegi nit ki maa nga ne non man nga koo bañ a gis waaye ngay lekk yu baax ah comme que ñun dañuy toog ñu ñuy ñu ñuy commande di commandé rek ak tamit ñu ñuy defaral affaire dañuy dem daal ci boulangerie bi waaw ci boulangerie bi rek waaw di di jënd yu nooyee te baax mais am na ñu bari ñoo xam ne xamuñu nan lañ koy defaree xamuñ ci dara mais jamono jooju. mooy ña ko doon lekk en général ñoo ko doon defaral seen bopp waaw kay te kër yéen ko doon defaree kër yooyu ñoo ko doon lekk du loo xam ne da ñëw ci mbedd bi ñu taaj ko fa di jaay comme léegi non non doon def loolu léegi de de fait doon na jaay ñam dëgg la mais yooyu mburu yu nooye noonu kenn doona ko foon jaay massage mi dina mukk waaw <laughs> te yonent bay saa saa foofu la foofu la doon dundoo <laughs> mu ne waay ma ne yonent bay saa saa ba ko borom bi yónnee maara a <coughs> ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mun xulan ab tamit xat masu koo gis min xiin abtaasahu Allah ba ko boroom bi yónnee waaw ba ni nga xamante ne nii noonu la koy jële yonent bay saa saa masula gis loolu waaw hatta qabadahu Allah <laughs> ay day ah waa lii de moom <laughs> fa qiila lahu ñu laajati ko beneen laaj ñi mi kon mais yéen mais kayfa kuntum ta'kuluna ash-sha'ira ghayra mankhul waaw mais mais sax demee léegi yéen yéen orge bi nga xam ne kenn tamisewu ko kenn kenn segg ko ah bees ko daal di mën a génne xettax bi teg ko neenu xaala gi jël pepp gi daal di koy mën a defar mburu mais yéen nan ngeen ko doon utiliser di ko ci seen bu ngeen doon lekk nan ngeen doon def ba koy lekk mu ngeen doon def nan ngeen ko doon lekke orge pepp boo xamante ne ah masu ko yéen amu ngeen amu ngeen tam yu ngeen koy tamisé ba mën a li li li li ci warula ànd degu nee <laughs> qaala mu ne kunna nathanuhu wa nanfuxu waaw <laughs> waaw walla am na ci beneen riwaaye d'accord dinañ ko gis sax nañ jàgg fii ba pare <laughs> mu ne mais kunna ñun nekkoon na nathanuhu dañ ko doon dëbb waaw dañ ko doon dëbb waaw waaw dóor ko ay affaire mooy comme bàcc voilà dañ ko doon bàcc comme ni gars yi naan dañuy bàcc gerte waaw buñ ko defee ba kii nag après ñu yëkkati ko war naan faxuhu ñu ëpp ko mooy ëpp boobu nag man nekk seen gémmiñ lañ ko doon defe bees ko wala rek dalaw li loolu moom wolof yu am nañu ko ci xam <laughs> il faut nga jot dund nag lu yàgg moom bu fa aventure di wax yoo xam ne xamoo ko mais daal man ba ma nee gone moom <laughs> maire yi moom noonu lañ doon saa surtout gerte gi bu bari ñu war koo def tigga <laughs> dige dañ koy lakk lakk la xam nga du lakkub caaf kenn du ko lakk lakkub caafa bay gën a xëm caaf <laughs> waaw léegi après loxo yi nga ciy dugal waaw boxom boxom boxom boxom boxom ci pan bi ba mu bari après nga def ko ci leket wala teg leket ki gisu def ko ci benn bool ñëw ci ngelaw li <laughs> yëpp so di sotti ngelaw li di ëpp bu ko defee ngelaw la buy ëpp ah eh, xob yi di wadd gerte gi di wàcc ci tame bi wala ci bool bi nga def ñun boo paree nga jëlaat defaat la même opération defaat lu mel noonu ba ni nga xam ne noonu lay sete mu ne noon ñun noonu lañ doon defar ah. mais tamit <laughs> waaw waaw moom soreewuñu woon Allahu akbar waaw wa nanfaxuhu wa fa yatiiru ma taara bu ko defee lii naaw ca fektex baat yooyu waroon a naaw fa yatiiru mu naaw ma taara wa baq la des nag wàcc <laughs> ci ordre bi wala ci pepp bi comme jëlal image gerte gi ma la wax léegi waaw ca xettex bi noonu la kii boobu nu mu dugub ji bu ko bàccee ba kii ba ba di ko kii bojj waaw nag xamuhu da ngay gis paan yi dañuy jël gis na éppi dugub yi waaw fay yow ñoo joor ah nañ waxal ñeneen xaw maa yow sorewu ñoon dara mooy après nga jël ko éppi dugub ji lañuy lañuy buñ ko buñ ko buñ buñ buñ ko góob buñ ko kiiwee góob dagg ko ci ci garab yi nekk yépp ci ci ci tool ñu dajale leen bàyyi leen bañ wow ko waaw ñu dugal leen ci gën yi di dëbb di leen dëbb di leen dëbb di leen dëbb di leen dëbb ba affaire yi kii après nooy def mais da jël affaire bi <laughs> kii bi ngay jël taxaw ci ngelaw li yëkkati muy wàcc bu dee xam nga xettex bi mooy fi gub bi euh, pepp bi di dugg dafa dafa woyof comme que dëppoon lu ko ba weer bi kii léegi nag booy def noonu di ko bees ci ngelaw li ngelaw li bu ñëwee yus woyof yooyu day wadd day day day dali nële mais yiy wadd directement di wàcc ci suuf fi nga def li fi nga bëgg mu wàcc loolu nag mooy dugub ja nu mel noonu mu ne ñun nag noonu lañ doon defam <laughs> waaw <laughs> fa yasiru ma tara wa ma baqiya sarrayna lan mooy sarraynaahu imaamu Nawawi mu ne rahimahullah qawluhu sarraynaahu huwa bi saa'in musallasa waaw mu ne sarraynaahu saala boo xamante ne mooy saala voilà waaw day bañ nga jàpp sa wala leneen bi am ñetti tomb te du siin gu tooy waaw summa ginnaaw bi ra ra noonu lañ koy teg dabtu boo xam ne mushaddada dafa am shadda summa yaa mu ne kon noonu la summa yaa ginnaaw gi mu am raa bi shadda ginnaaw gi mu am yaa musanna yaa bi nga xam ne ñaari tomb yot mais min taxtu ca suuf summa nuun ginnaaw gi nuun mooy lan mu ne ay balal naahu waajan naahu léegi nag buñ amee loolu dañ koy tooyal <laughs> bu paree bañ tooyal ko mooy ah di dañ ko dëbb après waajan naahu ñu mooñ ko waaw <laughs> mooñ ko jël say loxo dugal ci tooyal ko comme ni ngeen defaree eh, kii rek boo jëlee farine bi di defar beñ ah <laughs> du tooy wala barin bu wow koŋ mu ngay jël déet boo mu tooy <laughs> après nag di ko di ko bësëg sa loxo yi voilà nee na ñun noonu lañ doon def waaw Allahu akbar <laughs> ñu daal di koy mooñ waaw dawara ji baal pat boo xam ne lool nag la ñuy lekk nag Allahu <laughs> akbar mu ne rawaawul Buxaari <laughs> mu ne ah lii nag al imaamul Buxaari rahimahullah moo ko solo taala moom la ne moo ko solo léegi laaj bi mooy est-ce moom dong ko solo ñu ne la hadis bii nii du moom dong ndax sëriñam al Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko na ko noonal moom imaamul Buxaari daal imaamu Abu Iisa at-Tirmidi naka al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwiini rahimahullah imaamul Buxaari indi na ko ci ñaari bërëb ah, indi na ko ci bërëbaan yi mooy ñaari bërëb bi fi mu ko jëkk indi ah, mooy xadiis cinquante quatre dix hmm? buntu ba nga xamante ne baabul at kitaabul at'ima baabun nafxi fi ash-sha'iir voilà foofu la ko njëkk indi après mu indi ko mais lii nii imaamul Nawawi indi moom moom di nekk nag eh, ci kitaabu eh, al apayma ba léegi eh, baabu ma kaana an-nabiyyu wa sallam wa ashaabuhu ya'kulun xam gisoon nañ bunt bi am na xadiis yu ñu a gis mooy bunt bi wax ci wàllu li ñuy lekk ndax dafa am solo waaw yu ne lay lekk sa yoon newu ci na la leer ne doo jaamu jaamu yàlla gu yàlla nangu waaw gu jag du jag de waaw yow daal noo ko lekke baax na ndax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ndax borom bi dafa teey te du nangu lu dul lu teey waaw déggu hadis boobu le dellu mu ne haddathana kon ba buntu bi maakaana la nga xam ne nekkoon an nabi yonent bi alayhi salaam wa ashaabu ak sahabaam bi ya'kuluun lañ doon lekk radiyallahu anhum mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu nekk ñu nettali mooy Qutaybatu ibn Sa'id gis nañ ko jotaay bi ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafiyu mawlaahum al-Balkhiyu al-Baghlani Abu Raja rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Ya'qub mu nekk ñu nettali mooy Ya'qub bi Ya'qub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn abdillah ibn abdil qaari az-zuhri al-madani al-asl al-iskandinaani rahimahullahu ta'aala qaala nu'man an abi haazim moo ko jëlee abu haazim di salama ibn diinaar al-a'raj gis nañ ko tamit ci jotaay yi ñu génn at-tammaar al-madani al-qaas az-zaahid al-hakiim rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sa'altu sahl ibn sa'd kon lii da ngay gis ne kon sa eh, eh, wax nañu hadis bi ci lan la jóge mooy ci laaj la woon. waaw ndax laaj dafa nekk buntu bu rëy buntu yi nga xam ne buntu sàkku xam-xam nee na man Salamatu ibn Dinar di Abu Hazim ah, al-Madani eh, nee na man moom moo ne sa'altu Sahl ibn Sa'd nee na damaa laaj Sahl ibn Sa'd di Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Sa'laba ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'id ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari was-Sa'idi Abul Abbas ñu ne Abu Yahya waaye waxoon nañ la Abu Abbas mooy Abul Abbas moo gën a siiw ma ne dama koo laaj fa qultu ma ne ko mais hal akala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an-naqi waaw kay <laughs> nee na man damaa laaj Seydina Sahl euh, man salam ne ko mais mais yonent bi saa saa mas naa lekk euh, farine bu weex xàlla mais eh, waxu la jàpp farine bi noonu di ko mëq loolu waxu loolu mooy la defaree farine bi loolu la bëgg a wax waaw mooy croissant yi la doon wax viennoiserie yi <laughs> yu mel noonu nee ta ta neex <laughs> mas na koo nekk <laughs> nguru yu tàcc yooyee te yaatu te baax ar al arxifa waaw waaw raxif yu baax yi mais mas naa lekk loolee xam nga an-naqi wax nañ la sànq mooy ad-daqiqul abyad an-naqi mooy farine bu weex tàll bi nga xam ne liggéey nañ ko liggéey bu jaar yoon waaye li ci jublu mooy mais mburu ma ñu ko defaree mais loolu yonent way saa saa mas na mas naa lekk lool fa qaala Sahl nee na Sahl ne ma maa ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an-naqiyya min hiina ibta'athahu Allah hatta qabadahu Allah gis nga mu ne yonent way saa saa mooy li hadith bi ah xam nga fii la eh, eh, boo gisee mooy laaj bi loolu indiwu ko imaamu Nawawi ci Riyaad bi daa ñëw rek ne ah, wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu annahu qaala maa ra'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an-naqiyya mais ab laaj la woon buñ ko laaj <laughs> ndax mas naa lekk viennoiseries yi waaye mburu yu nooy yi ta baax <laughs> ñoomin xeet yooyee <laughs> mu ne ma ne maa ra'a ma ne da koo gisul sax farine man koy defaree ma su koo gis mu la muru koy ba muru ma gisu ko ba ko borom bi yónnee ba ni nga xam ne noonu la ko jële waaw qaala fa qultu hal kanat lakum fi ahdi rasulillahi wa sallam ah, ma laaj beneen laaj <laughs> yi xam ne taalibe bi ñu tontu ko mu affaire bi defe naa mu laajaat leneen loolu ayut manoo ne waay yow sa nag yow doo non saa yi sa laaj yi daa bari quoi waaw <laughs> te loolu ci yeneen saa saa lañ ko jële waaw gis nga jomb nañ fa hadis yu bari nga am dañ koy laaj mu wax ñu laajaat ko mu wax ñu laajaat ko ñu laajaat ko tamasul benn eh c'est bon doy na <laughs> waaw kon muy waxee lool nee na nag nee na ma la ko mais kon yéen yonent bi saa saam yéen foofu amoon ngeen manaaxil ay tami mais ay tami amoon ngeen ko <laughs> hein mu ne loolu ci boppam mu ne ma rasulullah <laughs> sallallahu alayhi wa sallam munxulan min hiina ba'athahu Allahu hatta qabadahu masu koo gis qaala qultu kayfa kuntum ta'kuluuna ash-sha'ira ghayra manxuul qaala kunnaa nathanuhu wa nanfuxuhu fa yatiiru maa taar wa maa baqiya sarraynaahu fa akalnaahu xoolal xadiis bii nii wax naa la imaam eh, kii gis na imaam an-Nawawi li mu wax ne yaani al-huwaara loolu mooy li mu joxe loolu imaamu Tirmidi bi mu ko ndee moom loolu dugalaale na ko ci ci biir xadiis bi waaw ndax xoola imaamu Tirmidi Abu Isa moom it mu ngi ko ndee moom ci abwaabu zuhdi an Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu ma'ishati nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi nañ tëb euh, bi euh, bi mu ñëwee ba euh, Abu Haazim Salamatu ibn mi al-A'raj at-Tammaar al-Madani al-Qaas az-Zaahid al-Hakiim mu ne damaa laaj mu an Sahl ibn Sa'd qiila lahu dañ ko ne akala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-naqiya ya'ni al-huwaara <laughs> waaw loolu dañ ci xam ne mooy du farine bi lay wax mais la ñu defaree farine bi lay wax waaw mooy mburu yo ndax nee na mais dañ ne ko mais yonent bay saa saam dafa lekk mën naa lekk viennoiserie yi quoi ya'ni al <laughs> ne lañ ci jublu mooy al-huwaara <laughs> wax naa la ko sànq kay ay naa woy tudd affaire yi moom day gën a sawar quoi nga xam ne hein dañu koo tamiser defar ko defaraat ko càmbaraat ko bu dee léegi ci machine yi ñu tànnal la ñee ca baa tegg warula tànn lépp ba set wecc weex tàll ñu daal di koy defar ca yu baax ya <laughs> léegi loolu est na koo lekk mu ne déedéet faqa ma raa rasulullah sallallahu alayhi wasallam annaqiya <laughs> waaw léegi ba nim jeexe léegi hadis bi nii hadis bi kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy gis nga yonent bi saa ni doon dunde ñuy doxantoo yépp <laughs> di ci nuur di ci naq <laughs> moom masu masu koo gis waaye al imaam dafa wax lu am solo bi muy saraa xadiis bi mu ne dafa mel ni nag kene sayna Sahl ibn Sa'd li tax mu dafa moytu wax ne xam nga dane bi ko yonent bi bi ko yàlla yónnee ba ni mu koy jële masu koo gis mu ne loolu man imaam al-Hafiz damaa yaakaar ne azunnu anna Sahlan ihtaraza amma qabla al-ba'tha li kawnihi sallallahu alayhi wa sallam kana safara fi tilka al-muddati ila ash-Sham tajiran wa kaanat ash-Shaam idh dhaaka ma'a ar-Ruum wal-khubz an-naqi 'indahum kathiir wa kaana al-manaakhil wa ghayruhaa min aalaat at-tarfa ah waaw falaa rayba annahu ra'aa dhaalika 'indahum fa ammaa ba'da al-bi'tha falam yakun illaa bi Makka wat-Taa'if wal-Madiina wa wasala ilaa Tabuuka wa huwa min atraafi Shaam laakin lam yaftaxhaa wala taalat iqaamatuhu iqaamatuhu bihaa waaw imaamu al-Haafiz Ibn Hajar hmm, al-Asqalaani rahimahullah mu ne damaa yaakaar ne nag li tax Seydina Sahl ibn Sa'd dafa moytu wax avant ñuy yónni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que mu wax rek bi ñu ko yónnee. ndax ci jàttal mooy bi ñu ko yónnee yore traité saa fan la nekkoon bi koy borom bi defee yónni ko ci jaam yi mais Makka la ne newoon waa Makka bu ñu dëgëree fenn kese la demoon la fexe woon a dem muy Taif tey dafaa dem gaa yi accueilliruñ ko accueil bu baax mu jógee ko ñëwaat Makka ba ni muy demee Medina Medina la nekkaat après jóge Medina Medina yam noonu ni ñu xare yi day génn ñëwaat te Tabuk ba mu dem même bu dee waa Sham ko moomoon. Hmm? xam nga Tabuk léegi ci Arabie saoudite la bokk ci nord bi da ngay gis kon waa Saam liñ amoon <laughs> nim réyi woon am na province de Tabuk à l'Arabie saoudite ah ca nord ba ca taw takkaloog Jordanie ñoom eh, eh, foofu byzantin yee ko moomoon yonent way saa saam dem na fa ci ghazwatu Tabuk niñ ko fi yàggee tudd mais yàggu ko te sax fam ne woon foofu da dib ville du ville <laughs> fam doon xaar César César daw daw deuxième Hiraql azimur Rum ñëwul mais foofu noonu yàggu fa te foofu nag nga fay yow yàq armée nga fa ñëw de toute façon waa dëkk ba li nga ñëw ngir xareet ñoom <laughs> ñuy ñëw di la jaay ay ay viennagerie <laughs> non <laughs> moo tax mu ne nag damaa yaakaar ne Seydina Sahl mi radiyallahu anhu day bañ a wax avant yeneen trois cent borom bi du ko yónni parce que avant borom bi du ko yónni demoon na fi demoon na fi Saam waaw yeneen trois cent salaam demoon na Saam. loolu ci dundu yonent bay sa sam du jàngoon nga lool voilà demoon na saam <laughs> waaw nekk commerçant ba ko sayyidatu Xadiija doon embauché demoon na fa te saam jamono yooyu romain yooyu ko moomoon mooy byzantin yi te foofa moom ci seen marché ya mburu moo xam ne moom ci farine bu baax lañ ko defaree yu nooy yooyee indahum kathir fa ñoom aka faa bari aka faa bari woon waaw waaw mu ne nag kon te tamit mooy euh, euh, euh, yañ koy defare mooy matériel ba comme mun xulay wala mona manaa yi mooy al ghirbaal rek ghirbaal <laughs> mooy mooy tamit yooyu nga xam ne moom lañ doon defare ndax marché day gaa yi léeg-léeg dañ na koy defaral sa kanam léegi nga gis nii ñuy defaree pat beeg am na ñoo xam ne sax la ñuy woowe clientèle bi woon walla ñun moom on gis ni ñun c'est farine fait maison da ngay taxaw nii ñu defaral la léegi lakkal la ko léegi jox la ko ngay bànneexu loolu rek am na ñoo xam ne jaral na leen ba léegi naan man moom sa waaja so sa waay day taxaw nga gis ni muy koy kiiwee man moo gënal yoo xam ne xamoo ban yi lañ ci dugal ah <laughs> voilà mu mooy matériel bañ doon defaree mburu yu baax yi foofu la ca saam bari woon na fa mu ne loolu moom sikki sàkka nekkul da yonent way sa ba mu demee ca seen marché yooyu gis na ko waaw waaye nag loolu mooy avant mais bi ko yàlla nii dafaa demati ma su faa dem te waa Makkas Medina xamuñ loolu te amuñu woon yooyu <laughs> voilà <laughs> waaw mu ne loolu laa yaakaar ne moo tax sëy naa sëfl ne leeral ne xiina yonent bay saa saa masula gis mun xulaa waaye masula lekk li nga xamante ne mooy an naqi viennoiserie yi mburu yu baax yi te nooy ba nga ba ko yàlla yónnee ba ni mu koy jële waaye it loolu wax nañu côté yonent bay saa saa kon gis nga yow fii mu ne ñun ñii kese xoolal waaw <laughs> ah, ku ñu ne woon maa saay yow léegi man ngaa dund ñun waxuma la dara ñun une semaine rek sans mburu mu nooy nga ndékkee ko gaa yi di kaas waaye fii jeex na jëndaguñ kii ñépp di laaj affaire yi sax buñ kii ñu roccee ko dem jëndali seen bopp di ko lekk <laughs> ku ñu ne woon toogal un mm-hmm. mburu yu nooy yi te tàng te baax <laughs> yaa ngi waay saa yow kon lan nga bëgg <laughs> ah <laughs> ma waaju reetaan lu jooju doon wax li mburu mi man cere ji manu ko mburu yu nekk la mën a àndal moom moom ku nekk ku foo dem nag kër gu ne man na faa àndal te loo ko booleel mu ànd ak moom alors que cere ji manut loolu ah, attention xam nga ne kooku instant kooku instant boobu yow yaakaar nga ne te kooku daa wax mais ñun noonu la ñuy dundee ah <laughs> ñun noonu la ñuy dundee yow imagine nga ñu ne la léegi yow yow fii mu ne toogal une semaine saa nga lekk mburu loolu am na ñoo xam ne mënuñu ko wo ci ay xeetama gaa ah. waaw ay pain de ay pain au lait ay ay mburu faas ah. ay mburu dugub ay ay ay croissant ak ñoom it ñooñu ah ñoom croissant au chocolat yu yooyu yooyu yooyu ak ak ak baguette ak xeet yooyu nga ne sa waay yow une semaine doo lekk loolu rawatina nag ñu nekk koor gars yi nañ ñooy saa dafa wéru di wala la ñelu ñuy ndogoo te pourtant bu lekkee léegi bu ndogoo loolu balaa deux heures temps bu dóor ci ceeb <laughs> mais nga ne ko lii rek une semaine du ko def mu bañ jàpp ne seen bàyyi da leen a privé c'est pas normal ça non on a dañu wooroon ñun <laughs> teew xamoo ne ki la jàngal woor mu yonent way saa saa ba ba ba mu dalee woor ba léegi masula lekk loolu xamaa xamoo ba ko yàlla yónnee ba dañ génne àddina masula lekk ci ma fi leen yii yépp masu cee lekk dara <laughs> nga ne ma mais attention yow euh, bon xubzu sha'ir kat Sayyidatu Aisha waxoon na nañ ko lekk ma ne la mais am naqi jalañ la wax nga naan bi nga xam ne c'est bien traité moo bam doon lekk bam doon lekk c'était pas bien traité hein léeg-léeg tax bi da ciy àndaale muy muy kii <laughs> tànn ba du set parce xam nga yow yow gis nga gerte yooyu ma la doon wax léegi yi ma la jox exemple ci wàllu booy defar kii euh, tigadege <laughs> bu meer bi defal tigadege yow léeg-léeg de toute façon tigadege ji dañ ciy gis ay xob ay xobi gerte gi léeg-léeg parce que setut alors que boo ko joxee tubaab bi <laughs> tubaab bi saa yi pat à tartiner euh, euh, à l'arachide taxawet bi muy defar yow loolu bi ñu ko ci gis voilà loolu mooy def léegi boo xamee lool rek xoolal <laughs> mooy ñun suñu déggee lool da ciy àndaale bu dee traité wuñ ko bu baax bu ñu ko defee noonu di ko bees ci ngelaw li da ngay gis loolu da ngay gis que yooyu da ciy des waaw moo tax léeg-léeg suñu lépp ah paañ yi day am ay xeer ci biir léeg-léeg yoon na nga koy yëy mu yàq sa ceebu keccax bi yëpp nga am problème ah, ndax lan affaire baa mat mais jox ko tubaab bi ba mu defaral la gerte caas yi lu mu neex neex neex maire bi sonn na ci def na lu ne vraiment vraiment liggéey bu rafet la def ba pare xolli ko mais léeg-léeg lekk rek am bu ci am suuf mooy traité ba des na waaw mooy traité ba des na alors que bu dee fi tubaab yi dugal bi gaa yi def industriel non boobu moom sax fukki xel du xalaat naan damay lekk ba ci jëm jëm ci euh, kii non loolu mukk <laughs> loolu nag mooy référence bi mooy yeneen way sa sam doon na lekk xubzu sha'ir kay te doonut woon suur ñaari bis yu tegaloo waaye ko que sha'ir ba comme nii la Seydina Sahl ibn Sa'd wax noonu lañ ko doon traité noonu lañ ko doon liggéey waaw mooy dañ ko doon bees rek voilà mooy bu dee koo xam ne moom lii ma li ma waxoon ci gerte gi te ñu koy def ci dugub ji ak bàcc ci euh, euh, bu ñuy bàcc gerte alhamdulilah gerte gi dóor kii wowal ko ba wow def ko ay ay ay ay ay say ci tool bi même kii ñu bàcc ko ba ba dàqale gerte geeg euh, kii bi nu mu tudd ngooñ mi xam nga ne loolu moo tax gerte gi léegi la da nga koy da gis mu am ay car yu ci teg parce que noonu façon traité bu mel noonu lu mu kii kii bi ngooñ mi dina am yenn yu ay ay xob yu def ci affaire bi comme loolu la voilà <laughs> ñun ñun ñun ñoo am dañoo xam ne fii lu mel noonu buñ ko gisee doon duñ ne nii sa waay bu mel nii non bu ñu gisee waaye di ko defar gis ne nii la koy defare gars yi ne moo bon Euh, bon finalement je je pense que je vais laisser tomber quoi après mu dem seeti keneen <laughs> waaw kon gis nga ñun xéewal yi waxoon naa la àddina bi daa gën a neex ah, attention de <laughs> voilà waaw waaw te sëy naa sall lii muy wax nii am na ba léegi noo xam ne nii lañ koy dunde waaw nii la ñuy defaree blé bi ah. ñun suñu blé suñu farine yi ñuy jël dem walla ci Carrefour bi Auchan bi nangam bi jënd fa lu la neex ay paquet xam nga doo ko mas di sotti di defar beñe wala fattaaya wala yu jëm ci yooyu di xalaat naan eh, ñii seen farine bi baa xëjamut xam nga doo ko xalaat parce que c'est bien traité xam nga ne moos <laughs> gars yi naan la tubaab bi du cuune <laughs> waaw alors que bi nga xam ne c'est artisanal fait maison fait avec la main boobu nit ki mën na moytandiku bu baax ndax am na ñu mel lool ñoo xam ne dañuy moytandiku vraiment liggéey bu set la ñuy liggéey mais léeg-léeg léeg-léeg xew parce que fi ñu koy defee loolu ah, incident bu mel noonu mën na am waaw te surtout bu dee yow ci nga dëkk moom ngay defar tout ça yenn yi doo ci doo ci bàyyeeti xel kon gis nga lii na Seydina Sahl wanaate ñu wa wanaa wanaa la non seulement yeneen tuwaay la doon mais saxaabaa yi tamit ñi ci ëpp nii lañ doon waaw moo tax ñu laaj ko mais kayfa kuntum ta'kuluna ash-sha'ira ghayra mankhul mais yéen nii lan la doon lekk ordi boo xamante ni kenn tamisé wu ko kenn traité ko ba jaar yoon te noonu rek <laughs> mu wax leen ah dañ koy bees ah. Ah, <laughs> loolu tamit dañ cee xame ne mooy mbir yi daal lenn la waaw nit ku nekk. man ngaa def euh, borom bi def na daal xam-xam nit daal am na ko boo xamante ne nii boo manul la gën a mat am nga loo man te tamit comme que àddina bi ñii nii loolu yitteelu leen <laughs> mooy est-ce que est-ce yaakaar nga ne ata attends Seydina Ousmane mi nga xam ne <laughs> ab armée quand ñuy dem di xeex ak première puissance mondiale mu mu mu mu mu financé armée bi yëpp jënd ay gëlee bëgg yu ne yow jëlee ni muy cher benn gëléem ak benn tami ban moo gën a cher xam nga loolu du laaj <laughs> dangaa foogoon ne kon ñii dañoo dañoo incapable woon te ñoom dañ doon def di dem commerce mënoon nañu dem saam di jënd di ñëw jënd ay addinay tami mënuñu ko woon da bu ko defee yi ñuy lekk loolu mënuñu mais dañuy rëñu teelul woon <laughs> ñoom daal te ay am nañu lii nañ jàpp ci lii de toute façon addina bi yàggul te loolu dañoo taxul a jóg quoi l'essentiel bu ñu xiifee daal dinañ am lu ñu lekk c'est bon kantaa yu kawe yii wa ay kii wa nangam ak nangam loolu lu jënt bu ñu ko woon surtout jamono jooju <laughs> ñenn ñi loolu la woon ñenn ñi nag dañ koo amul woon sax dañ koo manul woon te loolu mooy ñi ci bari woon ñi ci ëpp woon loolu la mooy dañ koo amul woon du tout waaw du tout amuñu ko woon <laughs> kon gis nga kon baabu zuhdi de fadlul ju'i xiif waaye wax wax xasu nag waaye si lii nag wax dëgg yàlla lii moom ñun ci ñun wax naa la léegi ku ñu bëgg a dundaloo nii bu dee ab xale la wala ab famille la dinañ jéebaane seen bàyyi <laughs> bu dee ne benn waaye la boo xamante ne moom saa yi ba mu nekk daa nekk ñoom ñëpp a yem waaye bon ay colocataire lañu waa ji naan lañ def nii danaan saa yi non yow xam naa non daa la bàyyi nga kii rek man xam naa dinaa li jënd sa bopp quoi <laughs> waaw mu jàpp ne non non non faj ah saa yi yooyu <laughs> <laughs> saa yi <laughs> nii mooy lan kon nag mooy gis nga yonent way sa sam doon dund moo tax imaamul Buxaari indi ko baabu ma kaana nabi sallallahu alayhi wasallam wa ashaabuhu radiyallahu anhu doon liñ doon lekk lii la waaw mooy àddina bi yitteelu leen woon quoi te yow jàmb yow itam fexeel ba loolu tamit bu mu la yitteel wallahu taala alam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala